أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد الأمين وعلى آله wa asxaabihi alxurri almayaamiin wa man ihtadaa bihadyihi ilaa yawmi ddiini amma ba'd fa yaquulu alxujjatu alalam abu zakariya annawawiyu alshaafi'iyu rahimahu llahu ta'aala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidi almursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saalisi wal xamsiin ba'dal mi'atayn wa an jaabir ibn abdillahi radiyallahu anhumaa annahu qaala lammaa hadara uhudan da'aanii abii minal layli faqaala ma urani illa maqtulan fi awwali man yuqtalu min ashaabi nnabiyi sallallahu alayhi wa sallam wa inni la atruku ba'di a'azza alayya minka ghayra nafsi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa inna alayya daynan faqdi wastawsi bi axawaatika xayran fa asbaxnaa fa kaana awwala qatiilin wa dufina ma'ahu aaxaru fi qabr summa lam tatib nafsii an atrukahu ma'a al-aaxar fastaxrajtuhu ba'da sittati ashhurin fa idaa huwa ka yawma wada'tuhu hunayyatan ghayra udhunin faja'altuhu fi qabrin 'alaa hidatin rawaahu al-Buxaari rahimahullahu ta'aalaa kon al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullah mu ñëwaat ak ñun fi ñu yemoon ci suñu jotaay bi ñu génn ci buntu bii di chapitre deux cent cinquante-trois di wax baabu karamatil awliyaa'i wa fadlihim buntu bi wax karama yi parandooy borom bi tabaaraka wa taala ak ngënil gi nga xam ne moom la leen seen borom azza wa jalla daal di defal xadis biñ ci mujj woon gis mu ne woon xadis bi nga xamante ne moo doon xadis mille cinq cent six mu ne waan Urwata ibn Zubayr radiyallahu anhuma anna Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl radiyallahu anhu xaasamathu Arwa bintu Aws Uways yeneen kii kii ah, ila Marwan ibn al-Hakam wadda'at annahu axada shay'an min ardiha walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis ba léegi ah, xadis bi ci tegu muy mille cinq cent sept mu ne waan Jaabir ibn Abdillah léegi génn nañ ci al ashara al mubashirina bil janna ñi mu ci indi seeni karama du jeex nag ñeneen ñi Seydina Ali ibn Abi Talib Seydina Usman ñoo indiwuleen mais du jeex foog nga tànn rek waaye mu dugg nag ci keneen koo xam ne min ashaabi Uhud mu ne waan Jaabir ibn Abdillah mu ngi jële ci saxaab bi nga xam ne Jaabir di doomi ku ñëw Abdillah radiyallahu anhuma saxaaba la baayam di saxaaba annahu qaala mu ne neena mu seydina Jaabir lama xadara Uhudun bi nga xamante ne ci la xare Uhud daal di teew mooy xare bi am waaw <laughs> nekkul ne montagne boobu moo jóge fee ñëw ak ci teew déedéet mooy bés ba la xew ca bés boobee nga xamante ne mooy bés bi nga xam ne bis bu lislaam jullit ñi doon laaleeg ñi nga xam ne ñooy kuffaaru Quraysh yi am na ci yenn Riyad bi lamma hadarat Uhud bu dee ci Sahih Imam al-Bukhari euh, version biñ ci yor lamma hadara Uhud da Uhud la boo xam ne dañ koy jigéenal di ko góoral tamit lamma hadarat Uhud ak lamma hadara Uhud bi nga xamante ne ci la xare Uhud am teew jullit ñi war a génn ndax yëg nañ waa Quraysh ñi nga xam ne dara yëkkatiwuleen ndax nee nañ mbéjum kanam boroom a koy fajal boppam mooy nërmeel gi ñu leen nërmeel keroog Badar daal di faat sanadidahum seen kilifa yi gën a mag te ñëwoon bokkoon ci ka Utbat ibn Rabi'a Shayba Abu Jahlin ak gaa ak kàccoor yu mag yi ñoom Ubay ibn Xalaf xeet yooyu Uqbat ibn Abi Mu'ayt loolu nag metti leen ñu ne dañuy jël seen revanche dañuy ñëw fayu si def sax lu raw fayu ray yonent bi alay saa saa moo doon seen objectif Seydina Hamza radiyallahu anhu ñoo loom bu ñu ko amee mooy de toute façon am nañu ndam <laughs> waaw léegi radiyallahu an sayyid shuhada Hamza ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhu léegi ci leen ñëwee def seenu gàngoor daal di ñëw euh, commencé provocation ci biti Medina tool yi nekkoon foofu toolu waa Medina yi ñu jël seen gëléem yi ñeen di woon seen fas yi boyal leen ci ñuy lekk seen toolu waa Medina yi waaw di ko ruur ngir gën a bonal seen xol xabaar bi dikkal yonent mi alayhi salaam comme ni mu siiwee yeneen saa salaam leerlu est ce que loolu xabaar boobu dëgg-dëgg gaa yi ñu ngi fi mu yónnee ndaw ñu dem ñu dem vérifier gis ni dëgg la de Quraysh waxuma la dara mais boyal nañ seen jur gi ci suñu tool yi yeneen saa salaam daal di wax saxaaba yi dajale leen laaj leen ñu war a waxtaani mbir mi est dañuy dem fekk leen wala dañuy des ci dëkk bi daal di aar dëkk bi buñ fi na dugg yonent bi sallallahu alayhi wasallam Euh, xalaat bu mujj bi moom la xalaatoon loolu la jàppoon mu des Medina aar dëkk bi def embuscade ñoo leen fi gën a xam xeex yooyu ak yenn ci saxaaba yi ñu bari waaye ñu ëpp nag ñu gis ne déedéet nañu dem fekk leen parce que bu ñu toogee ñu gis ne ñoom ñëw nañu ba tiim suñu réew suñu dëkk waxuma la dara di saccage di yàq suñu mbay ñun ñu yëg lépp te defuñu ko lu dul ne xam nañ ne dinañu ko yëg ñu yëg lépp bàyyi leen noonu da leen di gën a may fit dañ naan ñi dañoo tàppet dañoo ragal ba pale lool man da leen di gën a may cawarte kon nag li ñuy def nañ dem fekk leen fa ñu nekk te loolu rawatina ñi fekkewuloon Badar ak ngëneel gi waa Badar am ak leen boroom bi dig ah ñu ne ñun nag lii bés la bu ñu yàlla ñoddil ba suñu bunt yi si mañ boon seet agsi nañ te ñoon ñi gënoon a ci ñi xalaatoon lool mooy sayyidu shuhada di Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhum wa ardaahum léegi ci gàttal yeneen saa salaam daal di gis ne ñëpp lool lañ xalaat mu ne baax na dugg di waajal di solu ànd ak Seydina Abu Bakar Seydina Umar radiyallahu anhu mbubbu euh, yére xareem ak armam bi mu demee saxaaba yi nekk foofu ah Seydina Usayd ibn Khudayr mi ñuy gis <laughs> Seydina Anas nettali mbiram juste après hadith bii nii bokkoon ci sangu waa yi Seydina Usayd dañ naan Usayd di wax Usayd ibn Khudayr radiyallahu anhu ne waa yéen yéen seetlu ngeen li ngeen def ak Seyd ak keneen Seydina Sa'd ibn Mu'adh siddiqul Ansaar radiyallahu anhu ma ne leen yéen seetlu ngeen yéen li ngeen def ah yéen a ngi fexe yore saa salaam mu ngi xalaat des ci dikk bi yéen ngeen fexe ba léegi mu bàyyi lool mu xalaatoon di def yéen li ngeen xalaat jàpp jàpp ngeen lool ya jaadul te moom la yàlla di wax mooy ndaw yàlla bi tamit ah gaa yi rëccu nag ne kon bu ñëwee nañ ko wax mu bàyyi ko def lim bëgg yeneen saa salaam solo ba ñëw ñu ne ko ah yeneen saa salaam léegi nañ ko bàyyi ñu def li nga bëgg mooy ñu des ci dikk bi daal di aar dëkk bi yeneen saa salaam ne déet ci yonent bu solee. yéeree xeexam mu continuer ci xeex ba ak noonam ya ba borom bi daa àtte seen diggante yéen daal li ma leen di digal mooy yéene am nga ñaay fekk yéene ngi muñ tey dégg li ma leen di wax te koy topp jeex na waaw te yéene ngi muñ ci samay digal di ko topp yéenay gañe te samay tere ngeen koy sore loolu borom bi dig na ko léegi ci la ñu génne nag doon dem bi ñuy génn noonu nag ci la xew-xew bi sëy naa Jaabir di wax am moom la naan lamma xadarat ci riwaya Riyad yi wala lamma xadarat ci Sahih imaamul Bukhari lamma xadarat bi nga xam ne ci la teewe Uhud montagne boobu nekk biir Médina nga xam ne chaîne ci biti Médina chaîne de montagne la bu gudd buy dox ci ay kilomètres yu bari la du rek benn montagne su ndaw buñ naan montagne bii la bu yaatu la chaîne de montagne bu takkaloo boo xamante ne dañ koy séen boo nee Médina am na ko tey ne da koy seen mu wër dëkk bi noonu xaw mel ne lu ko wër côté bi mu nekk yaatu lool euh, mu nga xam ne dafa nekk benn ci montagne ya fa nekk ndax ni mu bindoo moo tax am na ñu ne loolu wax ñu tudd ko Uhud te mooy montagne yeneen saa saam doon wax ne Uhudun <laughs> mu ne Uhud Euh, montagne la boo xam ne daf ñoo sopp ñun yeneen bi alayhi salaatu wassalaam euh, ñun ñu sopp ko waaw ñun ñu sopp ko waaw waaw <laughs> ne dañ ko dañoo sopp ñu sopp ko waaw montagne boobu nag lay wax montagne boobu waaw euh, léegi mu ne bi xew-xew boobu nag foofu la xare bi amee mu ne daani abi sama baay man jaabir daf maa woo muy abdullah ibn amr ibn bokkoon ci kilifaay lansaar yi bokku tamit njëkk dugg ci l'islam radiyallahu anhu dafa woo ji di jaabir ibn abdullah min al layli ci guddi gi waaw ne ko fa qaala mu ne ma maa uraani man de gisuma ci njortuma bu du gis bët de mooy njortuma ah azul illaa lu dul maqtulan dinaa bokk ci ñi faatu ñi ñuy faat fi awwal man yuqtal dinaa bokk ci ñi ñi njëkk a faat min ashaabi nabi ci saxaaba yu nen saa salaam ci xare yi ñu jëm waaw xam na ne firaasaam li ko waroon bi won en tout cas intuition forte intuition mooy xare bi de toute façon du luy aborder du bokk comme yenn yi ñu doon dem mu aborder de. xare bi dina am taman mii dina bokk ci ñuy njëkk faatu loolu daal laa yëg waaw loolu laa njort bu bu mag sax bokk ci njëkk faat ci saxaabaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam wa inni taman sa baay laa atruku baadi bàyyiwuma sama gannaaw yow jaabir a'azza alayya mink ku ma gën a tedd ku gën tedd fi man ko yow xanaa gayrawam des nag nafsi rasulillah bakkan yoneen saa sallam yoneen saa sallam moom moo gën a tedd nag ci yow moom moo gën a tedd fi man te ku mu man di doon waaw waaye ginnaaw yoneen tibale saa sallam yow laa yow yaa gën a tedd fi man te yëgal ne wa inna alayya daynan damaa am nag ay bor yoo xam ne ba may wax ak yow nii fayaguma leen faq bi bu yàlla dogalee li ma jàpp suba xare bi tàmbali ma fekk ma bokk njëkk a faat njëkk a faat nañoo sayal samay bor sama gannaaw wastawsi te na nga dénkaane bi axawaatika sa sœurs yi xayraa njëkk ndax ay Seydina Jaabir alayhi salaam Abdallah di baayam Jaabir kese moo ci doon góor beneen doomam yépp ay jigéen lañu ba dañoo suufe woon ci ay at mooy nekk ñoon ay mag dañoo topp soxla woon ku leen di toppatoo moo tax mu ne kon da nga lay dénk te nga dénk ci ñoom li nga xamante ne nii mooy sa sœur yi na nga nekk koo xamante nag leen di traité nu mu gën a baax avec bien bien bienveillance <laughs> fa asbahna lii la ko dénk ah mu ne fa asbahna bi ñu xëyee fa kaana awwal qatil comme ni mu ko waxee woon sama baay bokk na ci njëkk faat keroog ca xare ba wa bi biñ leen bi xare bi jeexee ñu leen di suul ma suul ko maahu ànd ak moom aaxara beneen góor ci jullit ñi faat keroog fii xabrin fii xabri yi ci biir ci bàmmeelam mooy ñoo bokkoon bàmmeelam summa lam tatib mu ne ginnaaw gi nag lam tatib teeyu nafsi yi sama bakkan an at bu ko ma koy bàyyi maa aaxara keneen boole ko daal saa bàyyi keneen ci benn bàmmeel loolu daal après sama xel daal teeyatul ci lool ah, fastaxrajtuhu ma dem sàkku dindi ko génne ko fam fañ ko bàmmeel ba dindi bàmmeel bi subbi mooy sulli bàmmeel bi ba'da sittati ashhur ginnaaw juróom benn weer ginnaaw biñ leen faatee keroog Uhud ma dem sulli ko ngir utal ko bàmmeelu boppam fa idha huwa ka yawma wada'tuhu bi ma ñëwee maa ngi ko fekk comme bés ba nga xam ne ci laa ko doon suul nam meloon noonu la meloon ghayra udunihi ghayra hunayati euh, sahih imaamul Bukhari riyaad bi moom ghayra udunihi la indi ba mu des noppam bi ci côté paxu nopp bi mooy karaw yi nekk foofu foofu rek moo am tuuti soppeeku mu ne fa ja'altuhu ma daal yeneen riwaaya ko leeral fa ja'altuhu ma def ko euh, fii qabrin ala hida ko beneen xabru boo xam ne moom kese moo fa nekk ci wet gi mu ne hadis bi rawahu solo na ko al Bukhari al imaam Euh, al-Bukhari Abu Abdillah amirul mu'minin rahimahullah léegi laaj mu njëkk mi mooy est-ce que moom ko solo ñu ne la waaw ñi fi doon gis ñëpp moom kese moo ko solo moom al imaamu al Bukhari sinon waa mustaxraj yi ñoo ko génn ñoom Ismaa'il yi Abu Nu'aym e, ñooñu ñoo solo ñooñ dañuy topp euh, sa imaamul Bukhari xadiis ya fa ne ñu fexe ko indi ci yeneen yoon. waaw mais hadis bi ku mel ne al Ismaayili moom daa mujj pour am euh, yoon beneen yoon dafa dafa jafe ci moom ba ni mu def finalement <laughs> ci yoonu imaamul Buxaari la ko ko solo te en général mustaxraj doo jël ci euh, bind téere bi doo jaar ci moom ngir indi ci hadis bi voilà da ngay jaar ci yeneen yoon waaw après dooru indi hadis bi yoo xam ne après man nañ daje bokk ay ay ay sëriñ sëriñ ca kaw waaye pas moom ci moom direct waaye bii. dafa nekk lu jafee trouver càlle bii ni ci ñeneen ba moom da koo jaarale ci moom quoi <laughs> moo tax imam alhamd na xajar mu ne waqad azza ala al ismaili wala maxrajahu fa axrajahu fi mustaxrajihi min tariq al buxaari mu ne dafa nekk lu lu jafe ci al mi def mustaxraj moom tamit am na mustaxraj wax nañ ko booy da ngay jël téere comme ça imaamul Buxaari wala imaam Muslim yow nga ne da ngay soloo xadiis waaye ci doo jaar ci seen yoon voilà waaye bii moom daa daa xamul lu muy def quoi mu jaare ko ci imaamul Buxaari mu ne wa amma Abu Nu'aym kanta keneen ki def mustaxraj ci imaamul Buxaari tamit di al imaam Abu Nu'aym al Asbahaani mu ne wa rahimahullah fa axrajahu min tariq Abil Ash'ath moom ci yoonu Abul Ash'ath ko la ko soloo an Bishr ibn al Mufaddal dinañ ko gis léegi Bishr Ibnul Mufaddal moom eh, imaam eh, Serigne bi ko imaamul Bukhari jëlee ci moom la ko jëlee parce que imaamul Bukhari ci Musaddad la ko jëlee Ibn Musarhad moom mu jëlee ko ci Bishr ibnul Mufaddal imaam Abu Abu Nu'aym nag al-Asbahani moom moom moom il a réussi à <laughs> génn ko ci yoonu Abul Ash'ath moom mooy jaarul ci imaamul Bukhari après mu jëlee ko ci Bishr ibnul Mufaddal fa qaala an Sa'id ibn Yazid mais après foofu nag am na différence ak tallale imaamul Bukhari bi. jàllul ci Husayn al-Muallim comme ni nga xam ne noonu la ne Sahih Imam al-Bukhari bi ñuy gis ta benn bërëb kese la ko indi moom feneen la jaar ah ci Sa'id ibn Yazid an Abi Nadra an Jabir voilà radiyallahu anhu waaw après imam al euh, Abu Nu'aym mu ne wa qaala ba'du imam al-Hafiz Ibn Hajar mu ne ginnaaw gi mu wax mu ne laysa Abu Nadra boo gisee nag imaam Bukhari indiwul lii mu Abu Nadra mi yoon bi euh, laysa Abu Nadra min shartil Bukhari bokkul ci góor ñi nga xam ne ñooy góor loolu lañ naan shart rek buñ ne shartu imaamul Bukhari mooy góor ñi nga xam ne ñoom lay na ngir solo ci ñoom xadiis voilà qaala wa riwaayatu an Husayn an Ataa aziza jiddan mu ne mu dekk nettale moom nag di jële xadiis nga jële ko ci Xusayn mu jële ci Ataa loolu lu jafe-jafe am la doo lool sax waaw imaam al mu ne qultu nee naa wa tariqu Sa'id yoonu Sa'id xam nga danaan Sa'id ibn Yazid mooy euh, Abu Nu'aym da koo solo ci yoonu Abul Ash'ath an Bishr ibn al-Mufaddal mu ne qaala moom mu ne an Sa'id ibn Yazid Abi Nadra léegi nag imaam al-Hafiz ibn Hajar mu ne naa yoonu Sa'id boobu moom siiw na mashhurun anhu siiw na jëlu ci moom akhrajaha génn na ko Abu Dawud wa Ibn Sa'd wal Hakim mooy yoon yi mu la bëgg a wax mooy eh, jaar noonu ba ci Ata loolee mu ne ku mel ne Abu Dawud al imam Ibn Sa'd az-Zuhri al Hakim an-Naysaburi at-Tabarani ñoom ñëpp solo nañu ay hadith min tariqi ci an Abi Nadr an Jabir voilà mu ne kon nag imam al-Hafiz Ibn Hajar mu ne waxtamala indi an yakuna li Bishr ibn al-Mufaddal fii shaykhan mu ne lii nag mu yenu ci man daal ma jàpp ne euh, gis nga xadis bi Bishr ibn al-Mufaddal da ci am ñaari sëñ waaw mu ne loolu laa mas a jàpp ilaa an ra'atuhu ra'aytuhu fil Mustadrak ba ni ma ko gisee ci Mustadrak lil Hakim euh, imaam al-Hakim Abu Abdillah sëriñ imaam al-Bayhaqi rahmatullah alayhi mu qad akhrajahu an Abi Bakr ibn Ishaq mu Abu Bakr ibn Ishaq an mu jële mu jaar musaddad muy nag càllale imaamul Buxaari bi ñëw voilà ndax Mu'aad ibn Musanna mooy tollook imaamul Buxaari mu jëlu an musaddad an Bishr kamaa rawaahu Abul Ash'ath an Bishr wa kaza mu ne na ko axrajahu fil Iklil la ko beneen nag al-Haakim bi bokkul ak kii muy al-Haakim Abu Ahmad bi haadha al-isnaad ilaa Jaabir wa lafdu mu ne kanta radiyallahu anhu mu ne boobu kaddu doom kaddu yum indi lafdul Buxaari sawa moo kii imaamul Buxaari indi benn la waaw imaam al nag mu ne fa ghalaba ala dhanni hiina idhin anna fi hadhihi at-tariq wahman mu man daal li ëpp sama njoor dama foog ne gis nga yoon bee dafa am ak def defle waaye nag lam yatabayyan lii mimman huwa xawma kan moo def defle ci càllale waaw mu ne walam arate gisuma man nabbaha ala dhalika ku yeete attire attention nit ñi ci lool mu ne wa ka anna al Buxaari dafa mel nag imaam al Buxaari istashara dafa bi shay'in min daalika ci lool kenn bi am na benn am na daal benn problème bu ci xaw a ne fa aqaba hada tariq bima axrajahu min tariq ibn abi najih ginnaaw bi mu yoon bi mu indi beneen xadis boo xamante ne ci beneen yoon la jaar bu ibn abi najih mu jëla ko ci ata mu jël sayna jabir maa foofu muxtasara ngir li yuwdiha ngir mu leeral anna lahu asla te ne bi moon di bul ne bon yow imam Bukhari ci càllale bi ah càllale bu jafee kii la est-ce que amul problème mu indi lëlële ngir walla ne am na cosaan de min tariqi ata jaar ci ata nabi Rabah an jabirin jële wallahu a'lam mu ne borom bi mooy ki nga xam ne mooy ki xam dëgg dëgg dëgg waaye léegi nañ ñëw kon ñooñ ñoo ko solo ñeneen ram mu sax rajak imam rahmatullah ala al jami ñoom imam al-Hakim rahmatullah alayhi léegi imaamul Bukhari buñ ñëwee moom fi mu ko indi mooy kitaabul janaa'iz baabun hal yukhraju al-mayyitu min al-qabri wal-lahdi li-'illa mooy bunt bi wax ci wàllu néew yi ñeen di toppatoowe mu ne bu téere boobu mu ne bunt gi hal yukhraju al-mayyit waa est néew ak néew des na ko suula pare génne ko min al-qabri ci xabroom wal-lahdi ak la nga xam ne moom lañ ko def parce que balañ koo suul mooy euh, ci biir euh, comme niñ ko xamee euh, ñaari façon ba façon bàmmeel moo amoon taaj yonent bi alayhi salaam te loolu mooy sunna waaw mooy soit nga def al laxdu mooy bi nga xam ne dañuy gas après ci wet gi ñu ubbi ñu gas foofu mel ni benn pantre ci biir ñu dugal foofu néew bi daal di koy teg ay briques teg ay briques foofu mu téye ko après ñu sotti suuf si noonu après sotti ci mooy day mel ni ñaari kii lay nekk am boo xam ne shaq lu tudd shaq moom ci biir mooy moom doo doo doo doo doo gasaat ci wet gi waaye ci biir ngay gas da ngay gas bàmmeel bi am benn ci ca suuf boo xam ne moom ngay gën njëkk a def nga dugal ko foofu am loo tegaat ci kaw après euh, beneen kii bi nag nga nga sotti suuf ci beneen bi waaw boobu mooy shaq beneen bi lax nag mooy ci wet gi. après ci ngay def benn genre wu mel ni néeg bu ndaw dugal ko foofu daal di koy teg ay briques après daal di wàcc suuf seeg yooyu léegi nag loolu la naan est nit mën nañ ko génne ci loolu waaw euh, ndax li illa ndax tax tax bu tax nga ne ah jiw suul nañ koo pare waaye am na lu tax nañ dem sulli ji ko ngir nangam ak nangam loolu est-ce que ne waaw loolu la imaam al Buxaari ci ci réew indi. <laughs> xadiis bii nii Allahu akbar ah <laughs> imaamul Buxaari dafa fin loolu nag loolu nag duñ ko may ku nekk nga naan ay nañ dem daal daal di génn ji déet daa am ay équipes waaw surtout yoo xamante ne xam nga sëy naa Jaabir moo doon moo yoroon mbiru boppam te moo doon kilifa këram waaw te mooy kilifaay lépp lu soqeekoo ci Abdallah ibn Amr ibn Har Haram moo doon kilifa ga waaye loolu bu dee par exemple dañ naan a diw euh, euh, ñoo xamante ne nii euh, yow doomu guur gi nga góor gi nag daa bari ay doom yoo xamante nii ah seeni xalaatin mën naa ba ñëw mën na wute yow boo ne ah am na benn illa bu tax benn tax tax xaaral ma dem ñu dem sulli ji néewu góor gi defaraat boo moytuwul day indi ay tension ñeneen ñi ne ah bàyyi ko bam kon nangam ak nangam ay fitne yu mag daldi di ciy xew waaw loolu loolu lu jare jëri jëri jëri bàyyi xel la waaw bul ñëw rek na waaye yow waaye yow c'est quoi ça waaye yow waaye yow acoo déet <laughs> moo tax mahlan rek mahlan mahlan ruwaydan ruwayda kon waaye bu dee loo xam ne par exemple autorités yi ñoo ci joxe ndigal wala ñi nga xam ne loolu day mën a nekk moo tax yooyu en général bu dee réewum jullit la daal dañ naan autorités yi nañ ci àddu surtout koo xam ne man ni day tension ñoo xamante ne moom bu jëlee décision comme autorité judiciaire yi voilà ñoom buñ jëlee moom ne lii c'est pour des raisons médicales wala de justice yoo xamante ne foog ñu souligner bi daa am yu ñu kii loolu bu boobaa parce que moom waxam du am ñu ko contredire bu amee it noonu dañuy kaas noonu rek waaw waaye bu dee ay kenn ak kenn ay def loolu mën naa indi ay tension yoo xam ne la yuhmadu Uqba waaw nag lool nañ ci bàyyi xel quoi léegi kon al imaam al haafiz al Buxaari rahimahullahu ta'aala kon mu ngi ko di kon ci hadis bi mu ne haddasanaa mu ne nettal nañu Musaddad di Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Mustawrad al-Asadi Abul Hasan al-Basri rahimahullahu ta'aala Abul Hasan rahimahullah génnaat na 228 rahmatullahi alayhi qaala mu ne axbarana Bishr ibn al-Mufaddal mu nekk ñu xabaar mooy Bishr ibn al-Mufaddal di Bishr ibn al-Mufaddal ibn Laahiq ar-Raqaashi mawlaa Abu Ismaa'il al-Basri rahimahullahu ta'aala génnaat na 186 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddasanaa Husayn al-Mu'allim mu nekk ñu nettali mooy Husayn al-Mu'allim mooy Husayn ibn Zakwaan al-Mu'allim al-Uudi al-Muqtibu al-Basri rahimahullahu taala génn àddina li nga xam ne mooy cent quarante-cinq am nañu ne cent quarante-huit rahmatullah alayhi an Ata moo ko jële ci Ata ibn Abi Rabah Aslam al-Qurashi al-Fihri al-Jumahi mawlahum al-Makki rahimahullah ne woon kilifaay waa Makka génn àddina ci xilaafu Sayyidina Usman la vingt-sept génn àddina cent quatorze rahmatullahi alayhi hmm? an Jaabir mu jël Seydina Jaabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram ibn Tha'laba ibn Ka'b ibn Ghanm ibn Ka'b ibn Salima al-Ansari al-Khazraji as-Salami Abu Abdillah ñi Abu Abdurrahman ñi Abu Muhammad al-Ansari al-Khazraji al-Madani rahimahullahu ta'ala moom nag dañoo wuute lu bari kañ la génnaat am na ñu ne mook Mawlana Ibn Abbas ñoo bokk at mu génnaat muy l'an 68 am ñu ne non l'an soixante-douze la génnaat am ñu ne non non non soixante-treize am ñu ne non non ñu ne baleen wax jooju déedéet ah soixante-dix-huit la ah ne mii yéen xanaa da ngeen ko yéen itam da ngeen di juum njëkk soixante-dix-neuf am ñu ne lay def ah, entre quatre-vingts la ak quatre-vingt-dix kenn la <laughs> muy saxaaba di doom yi saxaaba Abdallah ibn Amr ibn Haram baayam mu ne radiyallahu anhu mooy Jaabir radiyallahu anhu annahu qaala lamma hadara Uhud da'aani abii min al-layli fa qaala maa uraanii illaa maqtuulan fii awwali man yuqtalu min ashaabi an-nabii sallallahu alayhi wa sallam wa innii laa atruku ba'dii a'azza alayya minka ghayra nafsi rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa inna alayya daynan faqdi wastawsi bi akhawaatika khayran fa asbahnaa fa kaana awwala qatiil wa dufina ma'ahu aakhar fii qabrin thumma lam tatib nafsi an atrukahu ma'a al-akhar fastakhrajtuhu ba'da sittati ashhur fa idha huwa ka yawma wada'tuhu hunayatan ilaam hunayatan ghayra udhni fii nag la yem sahih imam al-Bukhari ñun alhamdulillah liñ ci am fii la yem mooy tegaatu ci leneen alors que ci Riyad bi gis nga da ca ne fa ida huwa ka yawma wada'tuhu ghayra udhuni mu ne fa ja'altuhu lii la ci yokk moo ci yokk fii fii qabrin ala hida loolu ñëwul ci riyaa ci sahih imaamul Buxaari bi ñëwul ci noonu fee la yem ak ghayra udhuni waaw taala alam léegi hadis bi ginnaaw taxrij bi léegi ana lëkkaaleem ak suñu buntu bi bi di wax karamatul awliya mooy karama bu saydna abdallah ibn amr ibn haram min bani haram bokk ci euh, di bàyyi saydna jabir radiyallahu anhu wa banu salima la bokk euh, nga xam ne mooy karama gi nga xam ne euh, waliyub yàlla mooy li yeneen saa sala waxoon li Mawlana Ibn Umar waxoon tam tuddoon ko bi nga xadis sayna firasatu ki bu sayna euh, bi doon wax mbiru sayna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mooy xadis sayna Abu Hurayra bi laqad kana fima qablakum min al-umam unaasun muhaddathun fa in yaku fi ummati ahadun fa innahu Umar radiyallahu anhu mooy xadis euh, bi nga xam ne moo doon mille cinq cent quatre waxoon nañ fa lool mooy li Mawlana ibn Umar radiyallahu anhu ma doon wax ne sama baay doonul woon wax ne jortu naa ne lii nii la demee lu dul ne buñ ko xoolee noonu la demee wala bu loolu ñëwee loo xam ne ñëwagul bu waxee lool ñu gis ne loolu la mooy tamit loolu la ko bi mayoon waaw mooy moom borom bi da ko wan ci euh, këne xare bii nii moom waxuma la di ci lay faatu mais mooy ñi jëkk a faatu loolu nag firaasatul mu'min la ndax moom ci leeru yàlla lay gis dari nag ñoo xamante ne du ñu dogu ci yooyu en général déedéet parce que wallahu ala kulli shay'in qadir borom bi mën na laa won ay mbir waaye xamoo lan lan la nëbb que ne loolu bu loo foog circonstance yooyu xew ba pare loolu lim la wan door am te comme que nëbb na la ko di dogu day xaw a waaw waaw moo tax tegginu jullit li borom bi waxoon wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha allah li waxoon yonent sallallahu alayhi wasallam ne bul waxati dara ne dinaa defi lii suba lu dul nga ne insha allah waaw yonent sallallahu alayhi wasallam bi da ko wan lii xew ba ila yawmiddin bar faase loolu ba àjjana ak yooyu waaye teewul xam na ne borom moo ne ba pare wax ko kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli borom bi dogal na ci lu jiitu bind na te dogal kaste ke ne moom mooy noot ak i ndawam mais teewul bu xare doon am allahumma anjiz li ma wa'adtani waaw ah allahumma in tahlik hadhihi al-usaba falam tu'bad ba'd waaw waaw walam tu'bad fil ah borom bi kon Badar maa ngi lay ñaan nga jëmmal ma liñ ma digoon ah borom bi bu ñu faatee mbooloo mii dootuñ la jaamooti kenn dootu la jaamu ci kaw suuf ba pare ànd ak xaal boo xam ne di dellu ci boromam di ko dagaan ndax ñooñ ñooñu xam borom bi tabaraka wa taala ci moom moom moo ñu ko xamal teggin yi nga xam ne moom la jaam bi war a teggin bu du nekk di dogu di kii walla di jaay ne moom fii mu ne non Abdallah ibn Amr lii bokk ci karamaatam yi boroom bi xam di ko wan ak faatoom waaw wa ma tadri nafsun bi ay ardin tamut boroom bi am na ñoo xamante ne boroom bi dane ta bokk na ci yooyu wa ma tadri nafsun te benn bakkan xamul bi ay ardin ban suuf tamut lay faatu waaye am boobu am maxsuus la am na ñoo xam ne boroom bi da leen di xamal fan la ñuy faatoo moom mii borom bi wan na ko moo tax mu ne maa uraani man de gisuma njortuma bokk ah illaa maqtulan fi awwali man yuqtal min ashaabi nabi sallallahu alayhi lu dul ne dinaa bokk ci ñi eh, njëkk a faat li nga xam ne mooy saxaabaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon borom bi xamal na ko non seulement kañ lay faatu suba ci xare bi waaye tamit fan lay faatoo mooy ci xare boobale waaw loolu ay exception la yoo xam ne borom bee xool ku ko soob mu génne la ci eh, ñàkk wane li nga xamante ni mooy eh, ñàkk laa wan lu leer eh, lim ne di la ma tadri nafsun bi ay ardin tamut waaw benn bakkan xamul ban suuf lay faatoo ku borom bi sopp nag nam ma wan la di nga gis dina la xamal waaye loolu du teggi euh, règle bi nga xam ne mooy bi aaya boobu wax voilà wallahu taala alam nekk karaama ngi abdillah ibn amr ibn haram ba pare ni mu ko waxe woon noonu la demee mooy waxul xam nga dinañ ma faat loolu benn mais ci ñi njëkk faat moo tax bokk na ci ñi njëkk a faat keroog radiyallahu an shuhadaa'i Uhud wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaana al-'ulaa ma'waahum wa maskanahum